muhammadin sallallahu alayhi wasallam wala li muhammad sa li nga xam ne mooy sarax di zakat yi daganul li nga xam ne mooy sayyidina muhammad waaye daganul li nga xam ne mooy waa këram kon looloo tax ma la ñetteel parti bi di wàllu aamiliina alayha képp ko mooy ñi nga xam ne ñooñ war nañ man nañ leen a jox ci zakat yi mooy wal aamiliina alayha ña koy collecté ak ñay liggéey ca ministère boobale lañ leen di fay man foofu lañ koy jëlee wal mu'allafati qulubuhum ak ñi nga xamante ne dañuy nooyal dañ leen di jox ngir seen xol ñu daal di des ci lislaam ñoom nag ay parti lañ woon am na ñoo xamante ne jotoon nañ leen a gis ci ghazwatu Hunayn yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nañ ne keroog ci mu'allafati qulubuhum ñi nga xam ne dañ leen di jox ngir seen xel gi na dal seen xol gi na des ci lislaam gin cee dal ñooñu benn parti lañu waaye muwallafatu qulubuhum gin ay ay parti parti lañ am na ci ñoo xamante ne nii dañ leen di jox ay jullit lañ ñoom nag am na ñoo xam ne wala ñu njëkke ñi nga xamante ne nii ñoom ay yéeféer lañu ñu leen di jox ngir jàpp ne bu ñu leen joxee ci alal ji kat ci zakat yi wala ci alal yi moo xam nag loolu mën na nekk zakat waaye it mën naa nekk li nga xamante ne mooy butin de guerre ñuy am loolu waxoon nañ la li gën a dëgër inshaa allahu taala mooy imaam bi mooy seet ci partie bi nga xam ne moom mooy xumus bi ci wala li nga xam ne moom la ñu bàyyeel suñu boroom subhaanahu wa taala ndawam bi borom bi mooy xool li nga xam ne gis na ni ah ci lii nii mu daal di koy joxe waaye waxoon nañ la ne Hunayn moom lool nag demewul woon noonu mooy ci màng mi yépp la ndax bu doon ne mbir mi mooy ci xumus bi kese la kon waa Ansaar du ñu protester du am ci waa Ansaar ñoo xamante ni nii ñoo ne ay waay lii de moom inna hada la ajab lii de mooy lu yéeme mu ngi leen yu'tina fay ana yu'tina fay ana wa taqturu suyufuna min dima'ihim keroog bi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam di jox ñi nga xam ne ñoo ne woon ci kuffaaru Qurayshi ak ñi nga xam ne mooy wa Hawaazin di leen jox ci alal yi gaa yi daal di na ah, lii de mooy yéene leen ci waa Ansaar alayhim ridwaanul mannaan ñu ne lii de mooy li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy li yéeme ñoom de suñu bo yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii ci fii ci Hunayn mu ngi nii mu ngi nii li joxe li nga xamante ne nii mooy suñu màng mi nga xam ne moom lañ jële Xunayn di ko jox gaa yoo xamante ne nii suñu jaas yaa ngi di toq ci seen deret yi mooy bi léegi rek lañ doon xeex ak ñoom mu daal di jël jox leen kon loolu bu doon ne dafa séddale ba pare kon loolu woo mooy wane ne kon du xumus bi kese ndax bu doon xumus bi kese la loolu doonuñu ko woon wax kon nag mooy waaye imaam bi bu boobaa am na droit xool li nga xamante ne ginnaaw yonent bi parti yooyu mu daal di ciy jox ñoo xam ne jàpp na ne bu leen joxee jox gim leen di jox dina tax ñu daal di dugg ci lislaam te seenu dugg ci lislaam dina taxit mbooloo mu bare daal di dugg ci lislaam ñooñu benn parti la ci al muallafatu qulubuhum ndax ñoom ay parti yu bari lañu kawlu mooy ñi nga xam ne kon première partie ñoo xam ne ay yéeféer lañu waaye dañoo imaam bi moo gis ci jugement wam mu jàpp ne kii buñ koy jox amaana loolu dina tax mu tooyal rafet ci lislaam ba tax mu daal di dugg ci lislaam te loolu amoon nañ ci exemple ku mel ni sayyidina Safwan ibnu Umayya radiyallahu ta'ala anhu comme nim ne woon ci saxiixu imaamu Muslim ibn alxajaj rahmatullahi alayhi nako noonu sëriñam di alimaamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koon solo mu ne moom sayidna safwan ibn umayya mu ne ataani rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yawma hunayn wa innahu la abghadu nnaasi ilay fama zaala yu'tiini hatta saara wa innahu la ahabbu nnaasi ilay mu ne yonent bi alayhi salaatu salaatu wassalaam keroog xunayn daal dina may jox di ma jox ci màng mi di ma jox di ma jox ci gëléem yi di ma jox di ma jox ci gëléem yi takat laata mu may jox naa ne bokkoon na ci ñi gina bañ daanaka sax mooy ki ma ginoon a bañ ci nit ñi ndax kat bul fàttere Safwaan ibn Umayya yonent bi alayhi salaatu wassalaam te keroog xare Badar fa lañ reyewoon di ibn Umayya di Umayya Xalaf moom fa lañ ko faate woon waaye ca lu ñu reye woon frère am di Ali ibn Umayya ibn Xalaf moom fa ko faate woon waaye faate fa mbokkam yu bari moom sayyidina Safwan loolu moo tax ne woon koo xam ne ku bañoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax keroog comme ni ñu ko gise woon tamit ba Umayr ibn Wahb daldi woon ne woon ginnaaw Badar ne moom daldi day deg plan ngir faati yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye li ko teree def mooy det yi mu am ak ñi nga xam ne mooy njabootam ji la xamul bu demee foofale nan bu ko defee ndax wóor na ko ne bu faatee yonent bi alayhi salaatu wassalaam Medina moom dañ koy faat mu ne budul woon ne sama njaboot gi duma xam nu may def seen seen gen nu ñuy def sama gannaaw te tamit ak det yi ma am waay budul woon loolu ko noon te comme de dinaa dem ba faati yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Safwan ibnu umayya radiyallahu taala anhu ne ko taa yooyu moom kaana min kuffaari quraysh mu ne ko haa bu deene lool rek la yow umayr yëgal ne sama njaboot bu jël naa sa njaboot boole ko ci sama njaboot sama njaboot duñu suur lu dul sa njaboot suur nañu sama njaboot sa njaboot fu ñu xiifee mooy sama njaboot dafa xiif te say borog yépp maa la ko resal kon nag intaliq ila al madinati xatta taqtula muhammadan waay waaye kon demal madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ba ni ngay faate yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon gisoon nañ ne sayyiduna Safwan ibnu Umayya radiyallahu anhu yonent bi alayhi moom la ginoon a bañ ci nit na nag moom laa ginoon a bañ ci nit ñi waaye keroog di ma jox ci màng mi di ma jox ci gëléem yi di ma jox ci alal yi fama zaala ba mujj ba léegi yu'tini dañul di ma jox xattaa ba ni nga xamante ne saara muj mujjee moom sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam mu mujjee nekk wa innahu la ahabbu nnaasi mu mujj nekk ñi nga xam ne mooy ki ma gën a sopp ci nit ñi kon kooku ta moom yéefér la woon bi ko alayhi salaatu di jox kon benn partie ci ñi nga xam ne mooy mu'allafatu mu am beneen partie boo xamante ne nii dañ koo jox moom julil la waaye nag moom ak duggam ci lislaam da gis ne bon affaire bi dese naa dëgër de moom ak duggam ci lislaam dese naa dëgër mooy daa mel ni duggug ñàkk pexe la ci dugge te nag ku dugge ci mbir duggug ñàkk pexe bu amee pexe da ciy génn moo tax nag suñu boroom subhanahu wa taala boole leen nag ñu mel noonu nga xam ne dañoo dugg ci lislaam par ñàkk pexe mu ne nañ leen jox ci zakat yi nañ leen jox ci alal ji te ñooñu moom gisoon nañ ci exemple yu bari yi ci ñi nga xam ne ñoom lañ ginoon a xame ci at-tulaqa ak ñi nga xam ne ñooy seen kilifa yi ka am saay abi Sufyaan ibn Harb Saxr ibn Harb ibn Abu Sufyaan Abu Hanzalata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom gis nañ na mu tuube woon keroog ci Fathu Makka daanaka tuubu ñàkk pexe na sayyidina al-Abbaas ibn Abdul Muttalib keroog bi ñu ko jàppee di ko wax ak moom ba Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naan bàyyil yonent bi alayhi salaatu wa salaam jox ma ndigal ma dóor doqam ba yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina al Abbaas daal di intervenir ba yonent mi alayhi salaatu salaam bàyyi ko Seydina Abu Sufyaan wa kaana sayyida Quraysh moo doon sangu Quraysh aanayhin mu nekk fa di hésiter di hésiter rek ba finalement Seydina al Abbaas ne ko nag gis nga nag ya Aba Sufyaan yaa Aba Hanzala e yow bàyyi Hanzala ndax moo doon gis nga boo duggul ci lislaam dama lay bàyyi nag gaa yi dóor sa doq benn yoon mu jeexa ah. parce que man al Abbas kat nag vraiment nekk fi di la protéger boobu ba léegi maa ngi ciy commencé maar maa ngi ciy commencé sonn quoi Abu Sufyan finalement mu daal di ne ashhadu an la ilaha illa allah wa mu ngi seede ne an la ilaha illa amul benn doo buur bu ñu war a jaamu ci dëgg laa hubal du akkatul hubal wala laatata du laat wala manaata du manaat wala isaafata du isaaf wala naila te du naila waaye ki nga xam ne moom lañ war a jaamu mooy buur yàlla subhanahu wa taala wa anna muhammadan kene sayi maa ngi seede man abu hanzala di abu sufyaan kene sayyiduna rasulullah sayyiduna muhammad rasulullahi ndaw yàlla la moom da ngay gis ne sallallahu alayhi wa sallam dugg ci lislaamam ak ñu bari ci waa Quraysh keroog ci fathu Makka parce que ñu bari amatuñu woon pexe lu dul dugg ci comme ña waa Turaqa ña doon ña nga xam ne dañ leen a libéré ñu doon wax naan ña yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon keroog bi mu bee màkka ñu dajaloo ci kaaba mu ne leen ma zanantum anni fa'ilun bikum ana lan ngeen yaakaar ne moom laay def ci yéen ginnaaw at yi yépp ak li nga xam ne jaar ngeen fa jaar-jaar yi dox sama digganteeg yéen léegi man dama leen di laaj ma zanantum ana lan ngeen joortu annii kaman rasulullahi sallallahu alayhi wasallama fa'ilun aji def laa bikum ci yéen qaalu gaa yi ne ko axun karim ayo yow de mbokk ngu tedd nga ibnu akhin karim te loolu nag wallahi fami bi nga bokk it noonu lañu ñu mel doomi mbokk mu tedd nga nooy abdallah tedd na abd sa maam abdul muttalib it teddaa ngi rek lañ ko xame moom sayyidu quraysh kon nag lu baax rek ngay def ci ñun mu ne leen idhabu dem leen fa antum tulaqo dem leen yéen mooy ñi nga xam ne yéen lañu ñu tënki yéen la ñu jéngi yéen nañ leen dem leen loolu nag gaa yooyu gis nga kon ñu bari ñàkk pexee taxoon ñu dugg ci ñu mel noonu subhanahu wa taala daal dinay wax ñu daal di leen di jox moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog Xunayn jox na leen lu bari ci li nga xamante ne mooy alal jooju di alalu Hawaazin ngir bañ ñu daal di gis beneen buñ gisee beneen porte rek génnaat génnaat ci diine ji buñ gisee pexe feneen génnaat ci diine ji moo tax keroog jox na leen ay cent cent géléem jox Abu Sufyaan cent géléem waaye jox doom ji di Muawiya cent géléem daal di jox ñu bari ñoom ñoom ñoom ñu bari mu daal di leen jox jaazaru géléem kii muy ay sangeleem ba pare mu teg ci moom alayhi salaatu wassalaam comme ne xadis bi newe ci saxiixu imaamul buxaari yu rahmatullahi alayhi muy xadisu sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na inni la u'ti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu maxaafata an yakubbahu Allahu ala wajhihi fi naari jahannam kon loolu gisoon nañu xadiis bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog ba muy expliquer lu tax mu joxe yii yëpp mu ne inni ndax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la uti rajul dinaa jox nit ki wa ghayrahu te keneen ahabbu moo ma gënal ilayya ci man minhu moo a gën waa ji may jox waaye nag dama koy jox ma xaafata ndax ragal an yakubbahu mu daal di koy naq allah ala wajihi ci xarkanoon kanamam buur yàlla naq ko fi naari ci ci safaraw jahannama loolu laay bañ ndax bu ma ko joxul mooy man la nekk fitna ci moom ñàkk am alal ji kon ñooñu beneen façon lañu ci almuwallafatu qulubuhum te loolu bari woon na gisoon nañu ñoom al-Aqram na Haabis Uyayna ibn Hisn ñooñu nag beneen façon lañu ñoo xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam da leen doon jox ndax xam ne ni ñii ay kilifa lañ yoo xam ne ñoom boo boo leen neexalee mooy ñu bari ci seen ki ci ñi nga xam ne ñoo leen jiite dinañ tax ñu gën a nekk ci lislaam wala sax ñi nga xam ne jotuñu ci woon dugg dina ñu dugg ci lislaam ndax teral nañ ñi nga xama ki nga xam ne mooy seen kilifa ñooñu it beneen façon la de mooy ñooñu ñooñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam da leen doon jox ndax jàpp na ne bu leen joxee gaa yi mel ni ñoom it ak tamit kilifa yi mel ni ñoom ne ba ñu tuubee ku mel ni ñoom al-Abbaas ibn Mirdaas ak sayyidina Uyayna ibn Hisn ak al Uyayna ibn Hisn ak al Aqra ibn Haabis yeneen kilifaay arab yi man ne ah gaa yi ñu yëppale alal de waa tax ñoom dañoo dugg ci lislaam ñu leen di jox rek li ñu leen di jox bari na kon gaa yi nga xam ne kilifa yeneen arab yi ak yeneen tribu yi amaana ñu dugg ci lislaam ndax ñooñu ndax loolu yenente bi alayhi salaatu wassalaam da leen doon jox waaye am na yeneen façon yoo xamante ne nii da leen doon jox ngir bañ li nga xam ne mooy seen ay ndax gaa yi seen làmmeñ yeeg ak yooyu ñoo ak ñeneen ñoo xamante ni nii ñoo xam ne dañ leen doon jox ngir ñu nekk protection boo xam ne ñoom frontière l'islam lislaam ba ñu ne nga xam ne dafa am frontière ak ay yéewi yéefér buñ leen joxee nga xamante ne loolee dinañ ci mën a mën na nag bi garder waaye dinañ ci man di di di di jàmmaarloog ñi nga xam ne ñooy yéefér ya nekk ca côté yooyele te lu mel noon gisoon nañ ko ci sayyidina Maalik ibn Awf sayyidu Hawaazin yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee woon na waa Hawaazin keroog ba ñëwee mu ne leen ayna Maalik ibn Awf ana ki dirige woon seen xare bi di waa di sayyidu Hawaazin di Maalik ibn ñu ne ko Maalik ibn Awf de mu nga Taayif bi husuuni Taayif ma ahli Taayif moom de daal dinay dem daal di dugg ca forteresse waa Taayif yooyale moom waa Taayif fa nga jëmoon fa nga jóge woon te daldi woon noon assiégé foofale la nekk moom sayyiduna Maalik ibn Awf dëju mo sangu ñun waa Hawaazin yonent alayhi salaatu wassalaam ne nee leen ko bu ñëwee de bu ñëwee dugg bu ñëwee dinaa ko dinaa ko na ñëw dinaa ko assurer naa ko jox ko sant gëléem te dinaa ko delloo njabootam yi nga xam ne jàpp nañ leen ay prisonnier mu daal di ñëw daal di tuub mu jox ko loolu waaye gisoon nañu ne loolu it la fait que mu joxoon ko ci alal yi bokku na ci nga xam ne dafa am doole ndax sans gëléem ak loolu li mu am yooyu yëpp dafa taxoon ba mu newee foofule ca waa Hawazin waa Taif ñi nga xam ne dugguñu woon ci l'islam ñoom dañu fa newoon newoon ci frontière jul réewu jullit yi nga xam ne ñoom ay yéeféer la waa Taayif moom Hawaazin nekk ci woto waa Taayif waxoon nañ la waa Taayif mayatuñ leen woon fu ñu yàkke seen nag ndax saabu ñu même seen tool yi sori yi sax mënatuñ cee dem seen seen jur yi sax mënatuñ leen na sàmm ci fu sori ndax saa ñu naree génn lu sori rek Sayyidina na ibn Awf ak waa Hawaazin daal di dal seen kaw ba ko de ñu mel noonu dañ leen bi jox ñoo ngir loolu léegi nag kon ñoo ñooñu ci gàttal mooy ñi nga xamante ne nii ñooy almuwallafatu qulubuhum loolu nag ñu gaayoo yi nag ku mel ni Sayyiduna Umar ndax laaj bi ci tegu mooy est-ce que te yii yëpp bon nekkoon na loo xam ne vraiment dinañ ci giñëw inshaa Allahu taala waaye dañu koy souligner nii ndax am na solo mu ne mooy bokk mooy mooy exemple mooy lii laaj bi ci tegu mooy est-ce que gaa yii nii di al-mu'allafatu qulubuhum est-ce que ñoom dañu leen a war a jox alal yi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo xam ne dañuy jël ci zakat yi leen jox maa ngir ngir leen a mën a téye ci lislaam wala ñoo xam ne jàpp nañ ci yéeféer yi que buñ leen joxee seen loolu dina tax ñu dugg ci l'islam way ñoo ñu ce dinañ leen jox comme tey bu ñu jëloon exemple ñu am village yoo xamante ne nii fi Sénégal bu doon ne foofu la ca Sénégal ñun dañu doon doxal charia mu am ñoo xam ne du ñuy jullit waaye gis nañ ne ñu ñàkk lañ ñu jàpp ne bu ñu leen joxee kat ci alal yi loolu dina tax ñu dugg ci l'islam mooy est-ce que laaj bi mooy bu doon tay la est-ce que loolu noonu tey ki nga xam ne mooy président bi wala waa ministère bi chargé wu ci wàllu zakat wala ñooñu wala le bureau qui collecte les zakat est-ce am na droit xool ñu mel noonu village yu mel noonu daal di leen jox même bu dee ne ay animistes ñu wala ay chrétiens lañu wala yéefar lañu est-ce que am na droit daal di jël ci alalu zakat yi daal di leen jox ndax foog na ne bu leen joxee dina dugg ci lislaam masala moo masala mu siiw la ragama nañ ci ne ku mel ni alxalifatu thani xalifatu thani ar-rashid umar ibn al-khattab ibn al-khattab sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ak mbooloo mu bari ci boroom xam-xam yi ñoom dañu ne waaye ñooñu kenn dootu leen jox ndax léegi loolu ndax ñu ne lu tax ñu ne ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono yam leen doon jox kat mooy lislaam dafa soxla woon doole dafa newoon loo xam ne gars yi dañ koo waroon fone yéefér yee newoon fone mu woon ci problème nag lool nag mu ko doon def ngir ngir jullit ñi gën a bari ñuy jox yéefér yi ngir ñu dugg ci lislaam loolu daa amoon sagesse bu tax loo xamante ne moo taxoon yenent bi alayhi salaatu wassalaam doon jox kilifaay Quraysh yi ak ñi nga xam ne ñooy kilifaay ñi nga xamante ne ñooy min ashrafil arabi min ashrafi arab yi comme ngi fi tudd léegi ci kilifaay tribu arab yi comme ñoom al Aqra ibn Habis ak Uyayna ibn Hisn ak ñi nga xam ne ak ki nga xam ne mooy al Abbas ibn Mirdas alayhim ridwanullah ñu ne loolu nag amatu fi loolu ndax lan mooy jamono joo kon lislaam dafa newoon position de faiblesse te dafa soxloo nay nit moo taxoon ñu leen di jox ngir ñu embrasser l'islam te nag al hukmu yaduuru ma'a illatihi haythu daarat wujudan wa adama ndax nag kenn nag atte nag day wër wër lu ak tax tax ba li taxoon atte bi ne fi bu fi newee atte bi di wéy di fi ne bu dee nag li taxoon atte bi ne fi newatu fi atte boobu day dàqu te nag nag léegi nag lislaam nag qad a'azza allahu lislaam buur yàlla daal dinay may kattan lislaam yëkkati na lislaam ak waa lislaam nekk na ñoo xam ne soxlaatu nekkatuñ ci impuissance gu tax ñuy soxla ay yeneen nit di leen jox ngir ñu dugg ci lislaam kon nag affaire bi looloo tax loolu dafa doxatul loolu mooy li nga xamante ne nii ñoom loolu la wax waaye nag ndax lan ñu ne boo seetloo ndax suñu jamono yi rawatina ci jamono sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah qad kathurat al-futuhaat wa tawassa'at ruqatu ñu ne ndax futuhaat yi di conquêtes yi dañoo bari woon dëkk yu bari ñu dugg ci alal yi di jóge fu nekk bari ndax alal yi di jóge fu nekk bari kon lislaam daal buur yàlla dëgëral na ko yëkkati na waa ñoñam léegi gaa yi kay ñooy ragalati lislaam waaye du waa waa lislaam kay la gaa yi di ragal waaye du ñoom ñoo ragalati noon yi kon nag nekk fi di jëlati ci zakaat yi joxati mu'allafati qulubuhum kenn du ko wi def waaye nag ñi ci des ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne ah kay dañu leen koy jox kay bañ a jox dañ leen di jox ba léegi mooy àtte boobu yow mii exemple bi nga joxe woon sànq ci waa Sénégal bu doon ne charia lañ fay doxal mu am dëkk boo xam ne wala village yoo xam ne yéeféer lañu waaye imaam bi wala kiy collecte zakat yeeg ñiy distribuer mbir yi gis ne ñii kat buñ leen di joxee amaana ñu dugg ci l'islam boobu loolu ñii ne mën nañ leen koo jox ñu ne ah yéen da ngeen yéen moom seen lii fan ngeen ko teg. mu ne parce que wax bu njëkk bi kat loolu moom neex naa lijjanti mooy ne ndax wax ji ñoom dañ ne loolu sagesse bi alxikmatu xikma bi di sagesse bi nga xam ne moo taxoon yu ñu boroom subhaanahu wa daldi woon permettre loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo doon ne l'islam dafa ne woon position de faiblesse dañu naan mais loolu noonu wax nañu wa loolu loolu noonu loolu loolu taxul ñu ne leen lan moo tax ngeen ne loolu taxul ñu ne parce que waaye ñun ñépp xam nañ ne jamono ji nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jox waa Quraysh almuallafatu qulubuhum ak waa tribus arabes yi ci màngum Hunayn bi boo suñu boroom def na qad a'azza al suñu boroom yëkkati woon na lislaam teraloon na lislaam lislaam jamono yooyu moo doon tiit mais gaayee koy tiit ndax kat xat futihat makka ndax fekkoon nañu ubbi makka makka gi nga xam ne presque moo doon l'ennemi numéro un ennemis yi l'islam yëpp ñoo ci gënoon a màgg jamono jii fekkoon na suñu boroom subhaanahu wa taala daal di def mu nekk ci tutelu ci ci suufur mu nekk réewum jullit léegi alay sa keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy dal Hunayn du bàyyi fa Attaab bàyyi fa sayyiduna Attaab muy ki nga xam ne moo ko fa toogaloon doon jàng doon doon doon jiiteeg yooyu kon waa Quraysh kay ñoom danger le premier danger ñooñ suñu boroom subhaanahu wa segaloon na ko jullit ñi te waa Hawazin nit ñi metti woon tamit suñu boroom def nañu nërmeel leen ba araab yépp di njëkkante di dugg ci lislaam ndax dañ ne woon da'u Muhammadan wa qawmahu bàyyi leen ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ak ay ñoñam di waa Quraysh ku gañe daal ñoo xam ne yaa ni ci dëgg kon nag jamono yi nga xamante ne nii lislaam suñu boroom da ko dekk mu am kattan lool ba mën a lii lépp mu gubbi ko ci réewu arab yi rawatina Quraysh te teewul woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam neewul léegi jeex na kenn lañ fi dul joxati lool waxul lool de daf leen a jox ca alal ja ba nga xam ne ca la ghazwatu Hunayn kon nag lii mooy wone li lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër léegi suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne kon ginnaaw bi mu ne lil innama sadaqaatu lil fuqara dëgg-dëgg li nga xam ne mooy zakaat yi ñi nga xam ne ñoom ñal ñeel mooy al fuqara mooy way ñàkk ñi wal masaakiina ñi ñàkk te duñu laaj wal masaakiina ak miskiin yi wal aamiliina alayha ñi ci liggéey mu wal muallafati qulubuhum nag ñi nga xam ne dañ leen di jox pour rey dalal seen xel daal di tooyal seen xel dalal seen xel li nga xam ne mooy seen xol seen xel ci lislaam mu ne wa fi riqaabi kii ci tegu mooy ar-riqaab kon fuqaraa un masaakin deux aamiliina alayha trois mu'allafati quluubuhum quatre wa riqaabi ñoom mooy cinq kon ar-riqaab nag mooy ñi nga xamante ne ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ay ay jaam lañu am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullahi ku mel ni ñoom al imaamu alxasan alxasan ibn yasaar albasri naka noonu jële nañ ko ku mel ni ñoom ki sayyidina zuhri ak ñeneen ci boroom xam-xam yi même jële nañ ko ci alxalifatu alxaamis umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anil jamii kene ñooñu nag mooy wa fi riqaabi mooy almukaatabuun mooy ñi nga xamante ne ay jaam lañu nekk ñu nekk ci benn contrat ak si nga xam ne mooy seen boroom ki leen moom seen maître mooy ne jaam boo xamante ne nii moom maître moom dafa bëgg libre mu ne maître bi ah man de damaa bëggoon a liberté maître ne ko d'accord naa waaye nag léegi ni ngay def kon man danga may jox un million boo ma joxee un million rek nga xam ne boo ma ko joxee rek maintenant wa anta hur antini uh, un million jox ma un million bu ko defee yow daal li nga daal di libre léegi nag mu ne ko kon ni may def mu ne ko kon dañ koy échelonné weer wu ne ma am lu ma la jox ma jox la temps moon temps temps léegi nag ñooñu nag nga xam ne dañoo nekk ci nga xam ne bu matee rek ñu libre ñu ne ñooñu la suñu borom di wax fii ne nañ leen jox ci zakat yi mooy dañ leen fekk ñu mel noonu ñu laaj leen ana ñaataa dese yow nga libre bu nee temps ñu daal di koy fay jox ko ja sangam moom mu daal di libre ñu ne ñooñu ñooy wa fi riqab am nag ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne déedéet loolu moom arriqaabi du kese arriqaabi ginnaa sori mooy affaire bi mooy dara mooy man nañoo jël ci zakaat yi da loolu loolu madhabu imaamu Maalik ibn Anas rahmatullahi alayhi na al imaamu Isxaaq ibn muy imaamu Isxaaq ibn Rahawayh ak imaamu Ahmad ibn Hanbal alayhim rahmatullah ñoom ñu ne dara man nañoo jël ci alal ji daldi ci daldi ci eh, zakat yi daldi ciy libérer ay prisonniers loolu it man naa nekk du nekk rek koo xam ne mukaatab la kon nag loolu inshaa allahu taala ñoom loolu lañ wax suñu boroom subhaanahu wa taala ginnaaw juróom bi mu ne wal ghaarimiina mooy ñi nga xamante ne nii ñoom nag mooy gaa yi nga xam ne nag ah ñoom nag dañoo nekk ci ay tolof tolofu alal ñoom nag ay gaay yoo xam ne dañoo am ay ay ay division parce que alxaarimiina du benn pàcc kese benn façon kese mooy na mooy ñi nga xamante ne nii ñoom comme koo xam ne dafa am bor waajoo xamante ni dafa am bor boo xamante ne nii jafe na ci moom mu daal di koy fay kooku la ñu ñëw daal loo kooku mën nañ koo jox ci zakat yi ndax loolu ku ne la mën a dal ngir mu mën a fay borom moo tax Sénégal na ngay gis ñun gaa yi nga xam ne dañuy gis nit ku baax koo xam ne dafa dem ba mënatul a fay borom gaa yi jàpp ne wóyu la alors que loolu man la nekk wëyu loolu borom bi subhaanahu wa taala ku ne la mën a dal xam nga am na ko mu fa daloon ab sëriñ fële ca Touba mooy dafa dem ba manatu la fay nan nga mën a taxawee naan waa ji baaxul parce que moom manatu la fay nee lu tax ku la mën a dal léegi nag la ca topp ak topp loolu allahu alam nan la mujje loolu moom ñu ci wax ndax xamuñu ci dara waaw ndax moom moo faat boppam walla policier yi ko faat loolu xamuñ ci dara mais mooy ne am bor mën a too fay lool ku ne na mën a dal waaye nag mooy mbir mi en tout cas mooy ne loolu daa mën a dal ku ne nit man ngaa ñëw li nga leb dara jàpp ne jamono yooyu yow sa mbir baax na wala ba ngay leb amoon nga un bon waaye mbir yi di am salaire bu baax nga jekki ñu licencier ñépp parce crise économique wala faillite am na wala yu mel noonu wala mauvaise gestion ci ki nga xam ne moo leen jiite woon képp mooy gars yi manuñu ak ñoom manuñoo woon gestion moo yàq moom tournaawu tournaawu économie bi xoolu gisu ko woon nekk fi di produire benn mbir rek nit ñi bëgg-bëggu nit ñiy changer te moom nag moom il n'est pas au diapason au lieu mu anticiper xool ne léegi nit ñi soxlaatuñ yi mbir yi ñoom léegi yeneen lañ soxla mu anticiper yooyu mais defu ko ba nag gars yi bàyyi marché boo bële mu war a wadd ñu daal di leen licencier yow nag bu ko defee bor ya nga amoon ana nan ngay def. loolu kon mooy mën naa dal ko ne ko ñooñu nag la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne wal gharimiina gaa yu mel noonu it nga xam ne dañoo am ay dette amaanatuñ koo fay ñooñu na ngeen leen jox ci li nga xam ne mooy zakat yi ngir ñu mën a fay faj seeni seeni bor waaye ñooñu benn façon la am na ñeneen ci gharimuuna yi mooy ñi nga xamante ne nii ñoom ay kilifa lañ te tamit dañoo ñëw comme koo xam ne dafa ami bor mu ami bor nga ne ah gaa yi di ko topp di ko topp nga bàyyi leen ko man maa ko yenu man yenul naa ko borom mooy léegi bu leen ko topp topp leen ma man maa leen di fay bu boobaa waajooju it nga xam ne moom manoon la ko waaye dafa dem mu am ah buur yàlla dogal ma metti mooy dogal ñëw lam waroon a fay mbir ma amatu ko wala ñoo xam ne alal ja newatu fa gaa yi nag nga xam ne léegi ci moom lañuy retourner kooku it ci xaarimuuna yi mooy moom du mooy cosaanu bor bi waaye da koo yenaloon diw kooku it comme ni nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon doxale ca xadiisu Qabisat ibn Muxaariq al-Hilaali mu ne taxammaltu xamaalatan fa ataytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam as'aluhu fiihaa fa qaala aqim xattaa ta'tiina as-sadaqa fa na'muru laka bihaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidina Qabisa ibn hilaali mu ne taxammaltu xamaala mu ne dama yenaloon daru genn waay boo xam ne dafoo amooni bor ma daal di koy chargé wu ne maa koy fay léegi nag bi ma ko chargé woo bi nag mbir mi mujj diis ci sama kaw ba mënatuma koo fay nee na fa ataytu rasulallah ma dikkal bi alayhi salaatu wassalaam wala fa ataytu nnabi ma dikkal annabiya yonent bi sallallahu alayhi wasallama as'aluha fiiha ma koy laaj ci mbir moomale dañ ko wax ne ko ah man de daa am ko amooni bor wala gaa yu amooni bor ma daal di leen ñëw doon leen téyel da ne woon naa koy naa koy gàddu bi ma ko gàddoo nag mbir mi daal di diis ci man ba mënatuma koo fay ah moo taxoon mu ñëw gis la yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala nee mu ne ma aqim mu ne ma toogal fii xatta taatiina sadaqa toogal ba nim ñuy dikkalee zakat yi bu ñu dikkalee fana amurulaka biha bu ko defee dinañ ut ci zakat yi daal di la ciy jox mu ne summa qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon ne ko xaaral ba zakat yi dikkal ñu bu ko defee dinañ la ci jox summa qaala nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma yaa qabiisa ne ma yow qabiisa inna mas'alata yëgal ne laaj nag di di kemandeka laaj laa taxillu daganul illaa li ahda salaasa lu dul li ahadi salaasa lu dul kenn ci ñetti nii rajulun taxammala xamaalatan fa xallat lahu lmasalatu xatta yusiibaha mu ne premier ki nga xam ne kooku man nay laaj mooy waajoo xam ne taxammala dafa yenu xamaalatan mooy dafa yenu lu mel nii koo xam ne dafa am bor mu daal di koy yoral fa xallat lahu almasala kooku de moom mooy almasalatu kooku xatta yusiibaha kooku dina dagan muy laaj ba ni nga xam ne noonu lay mën a faye borom boobu summa yumsik buñ ko bu bu jotee nag lu tollook la mu waroon a fay nag day arrêté de bu mu fi continuer di commander ka laaj mu ne wa rajulun deuxième personne mooy beneen benn góor la boo xam ne asaabatuhu moom daal dina koy dal xaajatun ihtaajat la mooy loo xamante ni dafa am aajo boo xamante ne nii moo ko dal ihtaajat maalo mooy mu daal di aajowoo li nga xam ne mooy alalam fa xallat mooy koo xamante ne aajo woo xam ne dafa ñëw daal di yóbbu alal ji mu ne koo xam ne wala aajo boo xam ne foog alal ji mu def ci alal fa xallat la te amu fa xallat lahul masala kooku nag dina dagan mooy mu daal di laaj xatta yusiba ni nga xam ne noonu lay da xawaa xawaaman min al aysh loo xam ne mën na ko mooy aajo jooju dina ko mën a fay dina ci mën a taxaw dina ko mën a fay dina ko mën a dina ko mën a daal euh, kii li nga xamante ne nii mooy dina mën a aajo jooju dina ko mën a faj mu ne wa rajulun keneen ki mooy rajulun benn góor boo xam ne asaabathu faaqa xataa yaquuma talaatatun min dil xijaa min qawmihi fa yaquuluun laqad asaabat fulaanan faaqa fa xallat lahu lmasala mu ne ñetteel bi mooy koo xamante ne nii moom ak ñàkk ko dal waaw xataa yaquuma ba ni muy taxawee talaatatun min dawil xijaa min ñoo xam ne ñetti nit ñoo xam ne ci way way xel ñu lañ ñu mën a jóg ne ah ñu seede ne waa ji wax dëgg yàlla nag affaire bi moom moom nag wax nañ dëgg moom nag a ah, wax ji waa jii de moom wax dëgg nag lii dal na ko de ñàkk dal na ko nag bu ko defee foofu nag fa la lahul masala bu ko defee nag kooku moom mën naa laaj de waa joojale mu ne lool nag loolu la yonent bi alayhi wassalaam lool de la ma wax nan Qabisa ibn al-Mu'in Muxaariq al-Hilaali te boobu mu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj alayhi kon loolu mooy li nga xamante ni nii moo jëm ci wàllu al-ghaarimiin xamante ne nii ñoom alxaarimiina kon mooy koo xamante ni nii suwaa moom la det bilaal wala daam ku mu yenu loon detam manatu ko fay wala moom detta manu koo fay mu ne wa fi sabilillah ak ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ne nii mooy wa fi sabilillah gaa yi nga xamante ne dañoo nekk tamit ci yoonu yàlla ñooñu man leen man nañ leen a jox ci sarax yi ñooñu ñooy ñan mooy ñi nga xam ne ñooy xare ci yoonu yàlla waaw nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ne mooy xarekat yi am na ñoo xamante ne nee nañu ñooñu lañ ci jublu ne moo ñi nga xamante ne dañuy xare te amuñu ak ci diiwaan bi ñooñu mën nañ leen a jox loolale am ñu ne déedéet ñooñu moom gin nañoo yaatu ñi mooy ñiy ajak comme koo xam ne dafa aji mu dem ba mag mukarrama zaadaha llahu zaadahu zaadaha llahu tashrifan wa takrima mu dem nag affaire yi daldi tar ci moom mu dem moom alal ja mu yóbbu woon ah fekk nag mbir yi ah moom na mu fooge woon ne màkka noonu la mbir yi ginnaa tar de dundu ga ginnaa tar daanaka la mu yóbbu woon ci benn bis la jeex moo ko nag mu ne kooku bu dajeeg ñuy joxe zakat yi nañu ko jox moom it war nañ koo jox mu ne wa fi sabilillahi wa ibnis sabil ak doomu yoon doomu yoon nag mooy waajoo xamante ne musaafir la mooy koo xamante ne nii dafa dafa dafa dafa tukki jóge ci jëkkam dem beneen dëkk fekk amul dara mooy yóbbu walla sax amoon na argent de poche waaye ba mu demee ndekete yoo réew moomu seenu dund moo gën a metti mbiram daal di gafakaam daal di rës mooy waa ji daal di amatul laale ko lu bari xam nga gaa yi nga xamante ne nii exemple waajoo xamante ne nii moom Europe la jóge nga xam ne dund ji seerul noonu mu daal di yóbbu loo xam ne argent de poche boo xam ne jàpp na ne daal man mu doon comme ku ne woon Europe man loolu doon na ma doy mu yóbbu ko Sénégal xam nga ne Sénégal mos wii mu ne ni dund gi chéré gars yi affaire yi ni mu taree waa ji daal di fay dem yóbbu argent de poche ba mu demee magasin ba mu njëkk a jënd la mu jënd moo rësal gafaka gi mooy presque deseetul dara mu leer na ko ne hé tey maam problème de te dese naa fi dix dix jours waaye waaye man deux jours laa def sama gafaka rës waaye waaye kooku kenn du ko ne taxawal ci mbedd bi yalwaan bu fekkee jamono yi nga xam ne dañuy joxe zakat wala kuy joxe zakat xam situation waajooju doo toog naan ah waay yow. waa ji jóge Paris ma koy jox loolu loolu dafa xellu sax nan la nit di jógee Paris jóge Norvège jóge fa nga xam ne mooy muy neex di Munich ma leen di jox waaye yow loolu xam ngeen ne xalaat loolu xalaatul wala jóge fële ca Autriche di Nimsa waaye naka la nit di jógee min Washington jóge Washington min New York ma koy jox sakaat mais gars yi soyez waaye ne soyez pas des fous waaye xam ngeen ne lool lool da lool xalaat ngeen yow Afrique alal dina fa jóge di dem koo xam di di alal war naa jóge ci ku ne Afrique moos ñu koy jox koo xam ne Europe la ne wala ay États-Unis waaye loolu yow ngeen na xallu dañ naan la bañ a xellu waa ji bu dee ne amul leneen kay loo bëgg mu def mooy ne affaire bi loolu la te manu la woote ne gars ah, diw yow mi nga xamante ne bu doon am na soxna Europe ne ko ah yónnee ma sàngam boo dee loolu lépp manu ko walla sax da ko amul diitu bu boobaa dañ koy jox ci zakat yi yow boo xamee ne waa jii ci situation boobu la nekk même bu dee passeport bi mu yor mu ngi nii tubaab la bu weex tàll waaye jullit la mbir yi nekk noonu amul naan ah non non non non non non non non lool c'est pas possible min Lyon naka lay jógee Lyon ma koy jox ñëw fii min Koupentoum waaye fu sonn fii suñu sàkket yi nga naan moom mu dëkk moom sa gratte-ciel Europe ya la ne ñëw fii ma koy jox zakat dara lañ ko dul jox dañ naan la yow xamoo li nga wax bañ a jox joxal waa ji nga naan mooy wam na sabili kooku mooy doomu yoon la mooy kii doo mooy euh, doomu yoon mooy koo xamante ne nii ci tukki la nekk dem ba foofu amulul dara amul loo xamante ne mbiram jeex na bu boobaa dañ ko ci jox même bu dee ne Richard la fam ne waaye alal jooju mënu la ñëw fii parce que moom xaalam léegi mooy dafa pauvre voilà loolu la léegi <laughs> léegi mu ne kon wala amilina alayha wal muwallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal ghaarimin wa fi sabilillahi wabni sabili kon mooy ki mujj mooy wit yaa ngoog mu ne faridatan li min allah lii nag farata mooy àtte la boo xam ne suñu boroom moo ko natt bu fi kenn ñëw naan bon changeons les choses bon instant bii daal moom léegi yii daal sawaay bu dee réewu jullit ña comme ne ma déggoon benn imaam di wax wal iyaadu billah ci benn xutbaal juma mu ne waay zakat yi bu dee ne comme réewu jullit ñi ñoo ñooñu bu ñu soxlaa defar ay jàkkaak yooyu ak ay école coranique wala ay école ay centre islamique yoo xamante ne nii dinañ ci mën a jàngal suñu doom yi bu dee ci réewu jullit ñi état yi ñoo leen di jàppale ñooñu moom amuñu problème boobu ko ñooñu zakat moom ni alquran wax lañ koy def waaye fa lañ koy joxe waaye bu dee comme réewu Europe yi nga xamante ni dañoo am problème mu financer suñu mosquée yi te état yi daanaka léegi dañuy bañ état étranger yi di financer li ñu bëgg ñu financer kon mooy ñi ko nara a financer mooy jullit ñi ñoom képp képp te loolu day diis daanaka du man di nekk kon bu booba mu kon bu boobaa zakat dinañ ko mën a def ngir mën a construire am mosquée hada qawlu zuurin wa buhtaanun wa kadib loolu wax la joo xam ne wax la joo xam ne du dëgg wax la joo xamante ne nii ana naka la ko boroom nit di waxe sax koo xam ne waxuma la dara ku dee jullit la rek un jullit lan daa waxatuma koo xam ne dañ naan imaam la waaye waaye loo yéemu ci jamono joo xamante ne bari na imaam yoo xam ne ñoom ñoom ñooy ñooy sayxul lam lam daa ñooy sëriñu lam daa yi kenn gi nu leen a lekk lam daa wal iyaazu billah ak gaa yi nga xamante ne ñooy xam-xam lu di jaay nañoo gën a neexum xel wala léegi ñoom seenub seenub ijtihaad poussé na leen seen xel mu neex ak seenub seenub observation mbir yi yóbbu na leen ba ñuy ñëw fekk atte yoo xamante ne nii suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moo ko yaxal ci alxuraan yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu yaxal ko it ci sunna ñoom ñu ñëw di jaayam xel mu neex ak xel mu rëy naan loolu waratu la demee noonu nii la war a demee ndax condition yi daal dinañuy changer bala maa dee nga dégg ñenn ñi naan taxayyurul ahkaami bi taxayyuriz zamaani wal makaan wuuteeg li nga xamante ne nii mooy mooy wuute différent ak wu soppeeku gi nga xam ne moom la àtte di soppeeku ci soppeeku gi nga xamante ne moom la julie yi ak jamono yi di ak époque yi di soppeeku ñooñu moom laa la waxoon ne yoru qaa'ida rek doyul yor ak qaa'ida doyul waaye xam qaa'ida bi ana ci fan lañ koy appliquer ci yan conditions yi lañ koy appliquer loolu moo ëpp solo sax nga xam ne yow même boo amul qaa'ida bi sax ku ñëw yow nga xam ne ah moom laa la waxoon ne yoroon yor am médicament boo xamante ne nii moom bopp buy metti lay faj waa ji nga xamante ne nii moom biiramay metti yow nga yor sa médicament boo xam ne bopp buy metti kese lay faj ku yëngu rek ku bëtam di metti nga ne ko jëlal ku biiram di metti nga ne ko jëlal ku loxoom di metti nga ne ko jëlal ku xolam di metti nga ne ko jëlal kooko ci jox bu deewee yaa ko rey loolu rek laa la wax ne gaa yu bari nag noonu la ñu ne ay faux médecin ay faux pharmacien la ñu am mooy gaa yoo xam ne dañ naan ay ay ay bo ñuy wax ci diina ji lañ moo xam ay imaam lañu moo xam ay asatida lañ ñu ay ustaas wala ay muallim lañ ñoo xam ne ñeme yàlla ñoo ñeen ñu ñeme yàlla ci gaa yu mel noonu taxaw di daganal lu yàlla daga ne ne yàlla yi ñu ciy joxe seeni xalaat naan lii la nañ ko soppi lii wëg lii ñu ñoog les faux pharmaciens ñoo yem bépp malade boo xamante ni mooy tuw leen mooy médicament yañ lay prescrire wala buñ la prescrire ca médecin ya boo ñëwee ñoom ñu ñëw naan la bon médecin bi dafa juum walillahi almasalul la yow nga ñëw ci médecin <coughs> mu daal di lay consulter daal ni ne yow de xam na ne lii moo la dal dugal la ci tube bi ci yerem bi ñu daal di lay xool ni lii wëg lii de moo la dal sa foie bi moo am problème léegi nag ni ngay def mooy am na médicament kaay mu bindal la yoo xam ne boo ko naanee mooy éradiquer li nga xam ne moo la dal ci sa wàllu xol bi mu daal di lay bindal loolu moom mi la càmbar ba seet mu ñëw ci faux pharmacien bi faux pharmacien bi ne ah non non xool ne non non non pourquoi mu lay prescrire lii le médecin dafa juum non non bi ba mu la koy prescrire xamul li muy wax léegi nag bàyyil man la faux pharmacien ma prescrire la léegi déglu fii maa lay jox. gis nga lii nii nii moom laa lay jox mu daal di lay jox loo xamante ne nii ndekete yoo contre-productif la mooy loo xamante ne ne ko boo ko naanee mu xar sa xol bi nga daal di koy naan mu daal di xar sa xol bi nga faatu kooku kenn di ko bëri bakka bakkaar kooku mooy le responsable moo rey waa ji loolu nag walillahi almathalul ala moo dal les faux sëriñ ak les faux ustaas ak les faux borom xam-xam yi ngay dégg min mashariqil ardi wa magharibiha ci goxu jullit ñépp nga leen di dégg fu ne nga dégg leen daganal naan lañ leen def ay moratoire ci diine jéeg xaw kiiwu sàngam waay waay lapidation la yu mel noonu war nañ ko xoolaat war nañ ko kii def moratoire borom xam-xam yi àddina bi yu lislaam bi war nañoo daje nag xool yenn acte yoo xam ne amoon na ci mu ngi ci bi ana nan lañuy ñuy defe ngir ngir mu évoluer ils sont tous des faux médecins waaye waay maa ngi lay mooy tondokuloo gaa yooyu nga leen di may seen nopp yàlla tere nga leen di may sa xol ñooñu jamais jamais jamais jamais ñooñu ñooy ulama usu ñooy boroom xam-xamu yées yi nga xamante ne nii ñoom min min min min min tullaabi iblis lañ gën a doon mooy ay kil ay ay ay taalibe iblis mi nga xam ne moom noonu la bëgge doomu aadama mel mooy lu lislaam di digale rek nañ fexe borom bi subhaanahu wa ñu digle la contraire kon loolu naka la nit mën a taxawe naan wala zakat yi léegi kon mën nañ ko def ci construction de mosquée yi wala zawiya bi ñuy war a tabax nan la nit mën a taxawe di xalaat loolu naan waaye dañoo am problème de fonds ngir taxawal benn zawiya waaye dañoo am problème de fonds ngir taxawal kër Serigne Touba alayhi ridwanullah nga ne léegi nag ay wa gaay leen gaay seen zakat yi yéen ñi war a joxe zakat au lieu ngeen koy jox ñu ñàkk ñi léegi besoin bi fii la gina ne ku la wax loolu nag na akdhabil kaadibiin moo dàqa nar narkat yépp naka la alxuraan di saxale lii suñu boroom xamul woon ne jamono jamono dina ñëw problème mu tabax jàkk am lool suñu boroom xamu ko woon lan moo tax deful exception ne lii nii eh, lii nii bu xewee na ngeen def lii moo tax yooyu waxi caaxaan la yoo xamante ne nii bul dégg képp koo xamante ne mooy aji wax loolu de kon ginnaaw kon suñu boroom subhaanahu wa taala kon mu ne lii faridatan min allah ginnaaw bi mu limee juróom-ñetti mu ne lii nag farata de boo xamante ne nii min allahi boroom bi subhaanahu wa mooy àtte la boo xam ne moo ko natt kenn manu ko fee dindi te moo ko natt natt ko ba xam ne lii nii nii nii la war a demee ku nekk mu xool ndax moom moo xam moom moo xam way àq ñi ñan ñoo am àq ku nekk lan nga àq mu daal di lay sédde loole le wallahu te buur yàlla alimun hakim te buur yàlla alimun aji xamaakoon la bu leen fi nekk di xam-xam loo ko jaay xalaat yu rëy boroom bi subhaanahu wa ta'ala mooy xamaakoon bi mooy ki xam li tax mu ne joxal leen ma ko ñii ñooñu lañ ko war a jox jamono nag du naqaree naqari wala muy évoluer évoluer bañ ne léegi gaa yi ay wa jël leen mbir yi nga xamante ne nii moom la suñu borom ne joxal leen ma ko ñii ñu ne ko noo borom bi yow daa mel ni jamono ya ngay wax mooy dangaa comme si wal iyaadu billah loolu lañu wax dangaa dépassé parce que la nga doon wax loolu dafa dépassé ñun nag ñoo nekk ci town bi ñun ñoo nekk ci modernisme gi bàyyil kon ñun ñu wax la ni nga koy def ni nga koy def borom bi bul waxati mukk innama sadaqaatu lil fuqara waaye innama sadaqaatu lil masaaj li li li binaa il masaajidi fii buldaanil gaari al al al gariba loolu lool ngay wax yow yaay changer alxuraan ji daan déet waaye comme si naan borom bi baal ñu waxal la aaya bi aaya bi changel waaye walla nga bàyyi ko ca réewu jullit yi muy demee noonu waaye nag ci réewu ko faar yii nii baal ñu ñu jànge ko neneen innama dëgg-dëgg as-sadaqatu sarax yi li li binaa il masajid ngir tabax jàkka yi la fil buldaani ci réew yi nga xam ne alxariba yu étranger yi nga xam ne mooy bilaadul kufri wa tughyan loolu ngay wax xam nga loolu nit du ko wax mais nag gars yi mooy seen seen seen doxalin lool rekk lay niru te lool tamit la wane da mbir yi nag mooy xaqiiqa bee am solo paa li ñuy tax boo ñëwee naan kenn dootu ko def wala fii nii indi ñu def ko ci suñu kees gi kees gi wala dimbali ñee te yow loolu borom bi waxul nga jox ñoo ni loolu mooy amoo ci droit de toute façon képp koo xam ne sa alal yow danga koo jël waroon a génne zakat nga daal di koy jox ñoo xam ne yelloo wuñ ko walla nga jox ko gaa yoo xam ne nee nañ dañuy tabax jàkka wala dañuy tabax ab ab ab kër Sëriñ Tuubaa wala dañuy tabax ab zawiya wala dañuy tabax ab hôpital wala dañuy tabax ab dispensaire nga daal di jël yow la nga waroon a joxe zakat jox ko gaa yoo yële de toute façon boo joxe goo dara loolu gis nga ba léegi ba ni ngay deewee dañuy jàpp ne yow zakaatu année boobu bu dee ne yow année deux mille cinq nga ko defoon dañuy jàpp ne année deux mille cinq de toute façon zakat jala waroon ba léegi nii ba deux mille dix-huit yow joxe woo ko woon te dalaa war nga joxe ko dañ naan la génne léegi bi nga ko yëgee comme que da nga koo joxe woon xamoo ko woon Eh, doyul naan xaw ma woon de fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom subhanahu wa taala jox xam-xamu dhikr muy xam-xamu alquran atte yi ci ne ñu xam ko te man koo leeral mu leer naññ te duñu ko wax li duñu ko wax ngir agradihim duñu ko wax parce que seeni intérêt wala intérêt ñoom Samba wala ñoom Demba wala ñoom daa moom jamais ñoom dañuy wax rek li nga xam ne moom la suñu boroom subhanahu wa daal di leeral saxal ci alquran te yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxal ko ci sunnatuhul mutahhara alayhi salaatu wassalaam loolu rek lañuy wax mooy nekk fi naan man nag bon je n'étais pas au courant maintenant que je suis au courant kon garaawul xam naa damay neenal yoo yële dañ naan la mukk mukk mukk duñ ko génne de parce que dañuy jàpp yow loolu fa yàlla defagoo dara parce que loolu ab saraxe kese la woon mooy yow da ngaa saraxe kese te loolu mooy waru la woon mooy joxe ci jàkka ji yow yow loolu noonu dara la la warul woon voilà léegi nga jël yow li la war nga war koo jox ay nit nga ñëw joxoo xañ leen ko léegi nag mooy ba nga ko xamee nga koy génne seet way ñàkk ñeeg ñooñu suwaa nga jël kenn ci ñoom way ñàkk te duñu laaj nga jox leen ko nga jox leen lépp wala nga jël ko jox ko way ñàkk di laaj ak way ñàkk du laaj ak yooyu daal yaay xool mais daal di nga ko génne mooy dafoo fi dara ta bor la boo xam ne day gàllu ci sa loos wi bés boo faatu woon sa alal yi il faut bala ñoo miraas loolu ñu xam ne noonu la demee woon la 2005 yow dañuy xool zakat da waroon a génne dëgg-dëgg ñaata la woon bu ñu xamee ne temps la woon bala ñu fee nekk di miiraas ak séddale dara mooy il faut loolu la ñu dal di koy génne day bokk ci bor yi nga xamante ne nii dañu koo war a éliminer laata ñi nga xamante ne mooy ñi ñi yelloo miiraas mi daal di commencer di miiraas kon suñu boroom subhanahu wa ta'ala kon mu ne wallahu te buur yàlla alimun mooy aji xamaa koon ji kon yéen bu leen fi nekk di xam-xam lu moom mi xam bu ne lii mooy àtte bi jeex na hakimun ta mooy ki mooy àtte bu ne ni tax mu ne kii nii joxal leen ma ko ñii bu leen ma ko joxal ñeneen tuddul sax ñeneen ñi waaw loolu lii mooy li gën a tontu gaa yooyu di jéem a rëy rëylum xel ne leen xakimun yéen buur yàlla mais xakim déggule lim tëjal aaya bi ndax buur yàlla xamoon na ne am na ay façon nit ñoo xam ne dinañu ñëw ëllëg di wax naan waay waay ñoo bu ñu ko mën nañ koo bañ a jox nii bon léegi mën nañ ko def ci ay construction de leneen mane ne du dem ci pierre zakat du dem ci tabax zakat du dem ci móolaki brique loolu du zakat loolu tuddul zakat ay orphelins yi la ñuy jàppaleeg loolu lépp lu baax la waaye loolu ngeen defe ko feneen xanaa amu ngeen alal ju baax ju ngeen di def après yéen bu ngeen joxee zakat ba pare léegi bu ngeen amee ku ngeen di dimbali dimbali leen ko ci seen alal xam ne xaqul mal la yéen du seen àq dara ngeen ci amul suñu borom moo ne nii lay demee lan moo tax ngeen bëgg a jël lool amu ngeen fi droit li ngeen am droit muy seen alal yi sa salaire léegi yow bàyyil boo amee salaire bu ñëwee mais nangu la xiif. yenn jour nga jël loolu nga daal di koy dimbalee ñoo ñële di tabax ay orphelinat bu la neexee nga def loolu waaw kay waa defal loolu mais pourquoi nga bëgg jël zakat ji xañ ko ñi nga xamante ni nii ñoom ñoom la yey suñu boroom xamoon na ñooñu de mu ne wallahu kon alimun mooy aji xamaa kon de hakimun moo gën a xam ay ay ay jaamam ta moo xam li tax mu wax ne def leen lii hakimun mooy ci nga xamante ne mooy mooy ki xereñ bu ko kenn xañ ñii bu na ko tab bu joxe nang ko jox ñii nii képp koo xamante ne nii nag joxoo ko ñii mooy li ñu waxoon sànq de toute façon fii ak cent ans quinze dimanche defoo fi dara te képp koo xamante ne ku taxaw la naan boroom xam-xam la ne la képp koo xamante ne nii euh, dafa ne boroom xam-xam la wala am na lu ko buur yàlla xamal ci diine ji taxaw di la daganal di la wax ni lii nii dem du demee nii man nañ ko joxe ci lii xamal ne moom kazaab la te lii nii tamit dañ cee xame ne lii comme lii mu waxit mooy gis nga sëtu yonent mi alayhi salaatu salaam ilaa yawmi diin ñoom it duñu am ci zakaat yi ndax wóor na la te loolu buur yàlla hakim aji xereñ la li tax mu daal di leen ciy dindi ndax yonent yonent mi alayhi salaatu salaam wax na lu tax nee lii nii aw saaxu naas la comme nam waxoon sayyidina Husayn ibn seydina alxasan aw alxuseyn ibn abi taalib rayxaanatu rasuulillah sayida ahlil shabaabi ahlil jannati radiyallahu anhuma kiix kiix kiix kiix ba mu gisee kenn ci ñoom ñaar mu daal di yor benn kii ci zakaat ji di lekk tàndar mu ne ko kiix kiix mooy bàyyil bàyyil sànnil sànnil inna haadaa laa yaxillu li muhammadin wa laa li aali muhammad ndax lii mooy tàndarma benn tàndarma kese boo xam ne ci zakaat yi la bokk daganul man samaam di sayyidina muhammad te daganul waa këru sayyidina muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam suñu boroom di continuer ci aaya 61 bi mu ne wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiy wa yaquluuna huwa udhun qul udhun xayrun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lilladina aamanuu minkum walladina yuuduuna rasula allahi lahum cadaabun suñu boroom subhaanahu wa muy xaawi li nga xam ne mooy naafiq yi di xaawi suturaay naafiq yi ba léegi mu ne wa minhum te bokk na ci ba ci ñoom ginnaaw bim la wa minhum man yalmizuka bis sadaqaat mu wa minhum am ci ñoom alladina bokk na ci naafiqi gaa yoo xam ne yuuduuna nabi dañuy lor yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci di ko ayibal ak seen làmmeñ yeek seen bët yi ak yooyu ak tamit di toxal li nga xam ne mooy ay nettaleem di ko déformer ko wax loo xam ne di ci duwal lu ñaaw mu ne kon wa minhum am na ci ñoom ñoo xamante ne yu'zuna alladhina ñi nga xam ne yu'zuna an-nabi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy lor yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, léegi nan lañ koy li def wa yaquluuna ñuy wax naan huwa udun moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam de bennum nopp rek moom daal ku jiitu ci noppam yow lay dëggal moom daal fii mu ne wala loo ko wax rek mooy loo wax walla huwa udun mooy fii mu ne wax mu gëm ah moom moom moom moom dafa neex a nax ko moom yonent bi alayhi moom Muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam mooy lu ko waay wax rek mu gëm ne lool la comme que moom dane woon man daal zaahir bi laay laay jàpp ci nit ñi rek waaye buur yàlla nag moom mooy chargé wu li nga xam ne mooy zaahiru nit ñi gaay naafiq yi nag dañ doon profité ci loolu naan ah bennum nopp la rek ku njëkk moom daal boo ñëwee loo ko wax rek moom daal mu daal lay gëm léegi nag loolu la nag ñu ne kon huwa wazon waaye suñu boroom ne ah lool lañu wax qul tontu leen ne leen nu xayrin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil wa yu'minu lil mu'minin mu ne ñoom lool lañu wax ne leen nag ne leen nag waaw wax ngeen dëgg waaw moom day dëggal waaye udunu xayrin lakum de moom lu baax rekk lay déglu seen kàcc yi da leen di dégg nii rek après baleen ngeen dem ndax loolu ngeen féndi waaye moom dégg li muy dégg mooy xayrin moom moom yiiw lay dégg li yiw ci yéen lay dégg ak li yiiw ci ñeneen de te yéen sax naafiq yi amu ngeen lu yiw ci yéen waaw wa moom udunu xayrin lakum moom de nopp la koo xamante ne waaw lu de lu baax rek lay dégg de waaw waaw xam na nag ñi wax dëgg ak ñi nga xam ne waxuñu dëgg ci yéen de malgré li ngeen ñëw yépp de waaw yuminu billahi moom nag boroom bi subhaanahu wa taala moom la gëm te moom lay dëggal wa yuminu te dina dëggal lil mu'miniina ñi nga xam ne ñoo ko gëm mooy way ngëm yàlla yi moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam ne ñi nga xam ne ñoo ko gëm dëgg-dëgg te ñooñu buñ ñëwee di ko nettali naan ko lii wag lii wa tax ñëwuñ wala lii wag lii wa xew moom da leen di dëggal de lépp loo xam ne boroomam subhaanahu wa taala moo ko xabaar da koy dëggal day dëggal tamit ñi nga xam ne ñoo ko gëm tax def na ci ñoom loo xam ne xam ne ni ñuy dara jaru leen waxal wax lu amul mu ne ñooñu nag lay gëm waaye yéen naafiq yi yéen ni mu leen di dégg lay xamee ne waxu ngeen dëgg ndax yéen moom mais nag da leen di bàyyi ci biir noonu ndax yéen a wane li ngeen ne lii mooy lii dëgg moom nag mu leen lool rek ndax moom ci zaahir bi lay àtte woo mooy li feeñ wallahu te buur yàlla yatawalla mooy ki nga xam ne mooy chargé wu ci as-sarair li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne mooy li ci biir mu ne wa rahmatun ta moom yëg leen na yonent bi alayhi salaatu wassalaam yërmande la waaye du pour yéen naafiq yi de waaye yërmande lilladina amanu minkum ci ñi nga xamante ne nii ñoo gëm ci yéen bu ngeen bëggee nu nekk yërmande ci yéen mooy il faut ngeen gëm ñi gëm ci yéen daal tuub génn ci nifaaq gi ñu ne ñooñu ñoom dina nekk yërmande ci ñoom waaye yéen ñi continuer yéen moom xam ngeen ne du dara ci yéen mooy mooy mooy contraire sax lay doon ci yéen wa rahmatun mu ne wa rahmat lilladina amanu minkum mooy loolu ni ngu nekk yërmande ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te tuub ci yéen ak woy ngëm yàlla yi noonu lay nekk preuve contre yéefér yi ci yéen ñi nga xam ne dañuy continuer di nëbb seenu seenu kéefér ak ñi nga xam ne sax ñoo ko leeral mu ne walladina suñu boroom ne walladina yuzuuna rasulallahi lahum adabun alim kanta gaa yi nga xamante ne nii ñoom yuzuuna ñooy lor ci naafiq yi ak ñeneen ñi rasulallahi ndaw yàlla li ñi nga xam ne ñooy dëgg-dëgg ñu walladina ñi nga xam ne yuuduuna ñooy la rasulallah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam lahum ñeel na leen adaabun bugal ali aliimun bu tara tara tar mooy yéen moom foofu ngeen di mujje xam nga naafiq yi loolu lañ doon wax keroog Tabuk ñu ne ah dem leen rek de toute façon moom benn nopp la moom moom boo loo ko wax mu gëm moom mooy nan wax loolu mooy li français naan c'est un naïf rek de façon moom c'est un naïf dem leen lu ngeen ko wax mu gëm suñu borom ne leen ah yéenay wax noonu naan samay sang bii sama kii nga xam ne maa ko def muy seen sang yéen ñépp ma yónni ko ci yéen muy ki ma gën sopp ci li ma bind ngeen ne am nayif la yëg leen ne dum nayif de wa udunu xayrin de dëgg rekk lay déglu nag te ñi muy dëggal mooy boroomam subhaanahu wa taala ak way ngëm ñi te yéen moom yërmande la ci ñoom waaye yéen nag preuve contre yéen la te tamit xam nañu waxul dëgg ci yéen de voilà te nag leen gaa yi nga xam ne yuzuuna ñooy la rasulallah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam lahum ñeel na leen cadaabun mbugal alimun bu taratar inchaa allahu taala kon tey dañuy yem nii ci wàllu yi ci jataay bii di ñëw mooy kon ñu ngi yem ci aaya 61 ci jataay bii di ñëw allahu taala ñu war a bi nga xam ne mooy aaya 62 bi inchaa allahu taala ba léegi ci ci ci suuratu tawba di nettali gazwatu Tabuuk ak li nga xam ne mooy mooy mooy ji mooy la fa naafiq bon yi daal doon def kero kon inchaa allahu taala ñu ñëwaat ci leneen beneen dikko buñ melta moom wax na ko fi waxaati ko fi mooy ci waat yi ñuy billahi lakum li yurduukum wallahu wa rasuluhu wa xaqu an yurduuhu in kaanuu muminin inchaa allahu taala laaya bii lañuy tàmbalee ci jataay bii di ñëw inchaa allahu taala ci suuratu tawba aaya 62 bu soobee suñu boroom wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala